kon insha allahu taala ñu ñëwati ci téere grammaire bi euh, bii weesu nag gisoon nañu kaana wa axawaatuha muy kaana ak i mbokkam kaana mooy nekkoon na ak i mbokkam ñoom gisoon nañ leen tey nag insha allah ñu war a gis kaada wa axawaatuha kaada pas kaana tey kaada wa axawaatuha kaadaaki mbokkam waaye balañoo agsi ci cours boobu amoon nañ fi ay exercice exercice boobu ay exercice yuñ fi yoo xam ne dañ ko waroon a corriger insha allahu taala euh, exercice yi nag bi ci njëkk dawoon anchi thalatha jumalin wastaamil fiiha kaana wa axawaatuha anchi defaral thalatha jumalin ñetti phrase wastaamil te na nga na nga utiliser fii haa ci phrase yooyee kaana kaana wa axawaatuhaa ak kaana wa axawaatihaa walla wastaamil fiihaa kaana wa axawaatihaa la du tuhaa ndax lan istaamil maada astaamil kaana kaana lan la maf'ulun bihi waaw bi waawulaat fi axawaatihaa dafa nekk ma'tuuf ci lële kon moom day topp moom li mu doon axawaatihaa ndax lan jamoo mu annas saalim ixwatun axawaat uxtun waaw uxtun pluriel am axawaat léegi exe kon bu njëkk phrase bu njëkk bi yi ñuy defar euh, ma ne kaana al muallimu kaana al muallimu nabilan kaana al muallimu kaana nekkoon na al muallimu jàngalekat bi nabilan nabil xam nga nabil day nekk tur mais day am lu muy tekki ci arab mooy koo xamante ne nii euh, xel mi koo xamante ni xel mi dafa ñaw teg ci day approprier moom ngir koo xamante ni daal Nabil am na benn mot français bu approprier bu muy topp mais mooy genre koo xam ne li muy tourner sens boobu koo xam ne dafa fin dafa finesse day nekk ci moom mais tamit akum am xel nga ne kaana almuallimu mujj mëno euh, nabilan ñu ne la léegi jëxal beneen kaana dem na jëndil beneen ma ne maa zaalal baxru maa baxru waasi'an maa zaala du deñ al baxru géej gi waasi'an nekk lu yaatu nga ne mazala ngoog albahru ismu mazala waasi'an xabaru mazala ñu ne ma bi ci tegu ma ne naa jël maadaama waawow maadaama kay maadaama masula deñ ma ne maza rajulu saariqan maazaala du deñ ar rajulu waa ji saariqan di nekk ab sàcc rek man daal jaaxal na loo def mu sàcc wala ma ne maazaala ar rajulu xaafidan waa ji du deñ di nekk mokkalkat ab xaafid maazaala ar rajulu aaliman moom du deñ di nekk boroom xam-xam maa daama bokk léegi ñeent ñetti yaa ngoog bi ci tegu udbut xarakata maaloon wa ahmar mooy takkal mooy maasal li nekk en rouge bii maas rek lañ ñu wax man phrase bu njëkk bi man yu jaali siin bi tegu ci siin boobu lañuy ñuy maas al ulama hamza bi tegu ci lañ koo war a maas yus bi xaa bi tegu ci xaa bi dañ koo war a maas aali man aali miim bu ñu xëcc tegu ci danga naan lan man yu jaalisil ulama ah yusbih aaliman man yu jaa lis la woon ak al tegu ci te ñaari al yooyu duñ daje moo tax ñu ne man yu jaa li sil bu njëkk bi dañ koy def shadd ci dañ koy maas kasra ci suuf moo tax mu ne man yu jaa li sil ulama képp koo xam ne dafa toog ak day jataay ko boroom xam yi nag day mujj nekk ndax man ci jawaazim yi nga xam ne li fi'layni la yujaalis ak yusbih aaliman day mujj nekk boroom xam-xam kon yujaalisu ulama a yusbihu yusbih yusbih aaliman bi ci tegu alal musli miim bi tegu ci miim boobu nga war a maas an yataalla miim bi tegu ci dañ koo war a maas qawaai daal bi tegu ci dañ koo war a maas at tajwii daal bi tegu ci dañ koo war a maas xatta taku nuun boobu dañ koo war a maas qiraata qiraa taabeek haa boobu nga xam dañoo taxaloñ ko war a maas saxiixa taabu tëju bi tamit taabu bi dañ ko war a maas boo koy maas ñu ngi di ko corriger danga naan alal muslimi an yata'allama qawaa'ida tajwiidi hatta takuuna qiraa'atuhu saxiixatan hatta takuunu takuuna ndax an bële an yata'allama hatta takuuna qiraatahu qiraatuhu walla qiraatuhu saxiixatan lan mooy nekk ismu kaana takunu mooy ban mooy qiraatu moo tax danga naan qiraatuhu saxiixatan di xabaru takunu kaana yakunu bi kaana takkum jigéen la qiraatun takunu kon alal muslimi war na ci jullit bi an yata'allama mu jàng qawaa'ida tajwiidi règle tajwiidi xatta takuuna ba kera muy nekk qiraatu qiraatuhu am jàngam ah saxiixatan nekk loo qiraatuhu saxiixatan am njàngam nekk lan loo xamante ni nii day jaar yoon léegi bi bi mujj bi laa yazaa ci laam boobu yaa koy maas alkaa alkaafi raam boo tegu ci raa boobu yaa koy maas yuqaa yuqaati laam bi tegu ci laam boobu dañ koy maas almusli miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas xatta taquwu miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas assaa taabu tegu ci boobu abaa looy wax bu ma koy corriger dama naan laa yazaalu alkaafiru laa yazaalu alkaafiru yuqaatilu almusli laa yazaalu alkaafiru yuqaatilu almuslima xatta taquuma saatu xatta taquumu saat léegi kon danga naan lan laa laa yazaalu boobu leer na laa laa yazaalu du deñ al kaafiru yéeféer bi yuqaatilu du xeex almusli muslima ki nga xam ne dafa gëm yàlla xattaa ba keroog ba xattaa taquumu ba keroog muy taxaw ak saatu saa mooy yawmal qiyaam fekk lool moom kiiwul moom moom du bàyyi moom ñoom moom fekk kiiwoo leen moom mooy duñu bàyyi xataa waa xataa taquuma ngay wax xataa taquuma as-saa'atu laa yazaalu al-kaafiru yuqaatilu muslimu xataa taquuma as-saa'atu comme xataa takuuna bële léegi mu ne bi mujj nag enrib maa law nu ahmar dana woon nga li nekk lan en rouge li ñuy inrab wala ya alquran noon bax a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wala yazaaluuna muxtalifiin nga ne laa yazaaluuna fi'lun mudaari'un lan la naaqis laa yazaalu laa yazaaluuna fi'lun mudaari'un naaqisun marfuu'un bi nuuni raf'i al waawu mooy waaw bi xëcc lu bi nga ne waaw boobu damirun mabniyun fii mahalli raf'i te moom wa huwa ismu laa yazaaluuna wa huwa al ismu ismu laa yazaaluuna mooy waaw boobu kon laa yazaaluuna fi'lun mudaari'un naaqisun marfuu'un bi nuuni raf'i wal waawu waaw boobu luy xëcc kii bi nga ne damirun mabniyun fii mahalli raf'i dafa nekk foo xam dañ ko waroon a rafa ndax turu laa yazal ismu laa yazaaluuna muxtalifiina xabaru laa yazaaluuna la laa yazaaluuna muxtalifiina ismu bi gis nañ ne waaw bi la damirun mabniyun muxtalifiina mooy nekk lan moom moo nekk is xabaru laa na bi ci tegu beneen kii alxuraan la woon in yakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn in yakun bu nekk minkum ci yéen ishruna ci ñaar fukk sabiruna aji muñ yaghlibu dinañu gañe ñaar téeméer léegi li ne woon en rouge mooy in yakun minkum ishruna ak yaghlibu mi'atayn nga ne in yakun in jazimun wala minal jawazim yakun fi'lun mudari'un naqisun fi'lun mudari'un naqis la yakun bi te dañ koo jazam ndax in bi majzumun bi bilam bi nuuni in yakun minkum min bi danga naan miin xarfu jarin xarfu jarin kum bi damirun mabniyun fi mahalli jarri ndax moom wa huwa mudaafun ilayhi noo ma naan mudaaf ismun majrurun la palaasu ismun majrurun la nekk nii moo tax danga naan kum damirun mabniyun fii ma mahalli jarri ism fii mahalli al jarri ndax miin bi xar ismun majrurun bi miin bi moo fi waroon a nekk ishruuna ishruuna lan la lool mooy ismu yakun ishruuna mooy ismu yakun xam nga kaana waxoon nañ la kaana day nekk maadin mudaari ak amr mooy day nekk moom lépp lay nekk yakun comme nañ naan ismu kaana ashruna mooy ismu yakun la ñuy wax tax yakun la waxoon nañ la moom dañ leena mulxaqa bi al ismu al saalim dañ leen a boole comme mu moo naan moom mooy lan ismu yakun marfu'un bi nuuni nuuni raf'i nuun bii ishruna bi ci newoon nag en rouge danga naan après boobu yaghlibu yaghlibu fi'lun mudari'un majzumun bi hadfi nuuni ndax in moom jaazim li ni yakun ak yaghlibu day jaazam ñaari fi'l boo fàttale ko cours bi cours bi ñu jógoon ci jaasam jaazim yi in ci la woon yi jaazam ñaari fra ñaari verbe kon yakun ak yaghlibu dang naan yaghlibu fi'lun mudari'un majzumun bi hadfi nu bi hadfi nuuni voilà wal waawu waaw boobu yaghlibu waaw boobu damirun mabniyun fi mahalli raf'i wa waaw boobu la xëcc buubi mabniyun fi mahalli raf'i dafa nekk foom dañ ko waroon a rafa te moom mooy sujet bi mi'atayni fi'lun maf'ulun bihi yaghlibu dañuy gañe mi'atay ñaar lañuy la ñuy gañe mi'atayni ñaar moom la la kon ñoom lañuy ñuy gañe mi ñaar téeméer yooyu kon maf'ulun bihi la mi'atayni ma ma maf'ulun man mansubun bii nag bil yaa'i ndax lan musanna la mi ataani mooy ñaar mi atayni mooy ñaar ñaar téeméer kon mansubun bi alyaa i loolu moo doon li aju woon ci suñu exercice yooyu léegi nag ñu dugg suñu kuuru tey muy kaada wa axawaatuha kaadaa ki mbokkam kaadaa ki mbokkam nag ñoom ma suñu leen woon a gis kuur yi weesu woon non non ñoom bokkuñu woon kaadaaki mbokkam kon cours bu bees la kon ñu gis ne kon tey après as-sahih al fi'l sahih ak al mu'tal tey gis nañ kaada wa axawaatuha mooy ci yi nga xam ne amul ci tom mu jëkk kon kaada wa axawaatuha kaada mooy buñ ne kaada tuuti kon tuuti kon loolu lay tekki wa axawaatuha léegi nag mu ne kaada wa axawaatuha nuqtataani mu ngi définir lan lañ mu ne af'aalun naaqisatun tadxulu ala al-mubtada'i wal lahaa ismun aw lahaa ismun wa xabaruhaa fi'lun mudaari'un daa'iman wa axawaatuha kaadaa ci mbokkam de afaalun ay verbe lañ naaqisatun yoo xam ne dañoo wàññeeku tadxulu day dugg alal mubtada yi ci mubtada wal xabar yi ak xabar mubtada xabar moom duñ ci yàgg ndax moom lañ jóge woon moom lañ njëkk a gis du gis ne ñoom boo dugalee kaana ci kanamam li muy soppeeku ak mbokkam bii nag boo dindee kaana dugal kaada la kon ñoom ñii comme comme kaana lañ ay af'aalun naaqisa ay verbe lañ yoo xam ne fe dañoo nekk fi'l naaqis nga xam ne day am lu ci wàññeeku comme ay rama mada qada daa nga xam da ngay gis fin bi ñoom xoola ay daa rama yu mel noonu doo am comme ka ta ba doo am loolu mu ne ñoom nag dañuy dugg kaadaaki mbokkam ci mubtada ak xabar mu ne laxas mun day am tur mooy li ñuy naan xabar moom mooy nekk turu kaana ka kaada boobu la nekkoon turu kaana bu kaana la comme que kaadaa fi nekk moom mooy nekk turu kaada mooy tur bu njëkk bi wa xabaruha te xabaram fi'lun mudaari'un daa'iman fii nag daa'iman fii nag problème bi mooy ne day changer kaana wa axawaatuha ndax kaadaaki mbokkam moom xabaram fi'lu mudaari' lay doon par force daa iman dabbat mooy moom éternellement xabaram fi'lu mudaari' lay nekk xam nga bu dee ki mbokkam yi ñu jóge yooyu xabar bi tur tamit lay nekk wala mu nekk sibu jumla wala yooyu mais li xabar bi day nekk tur fii nag moom fi'lu mudaari' lay doon amul beneen beneen beneen kaa fi'lu mudaari' kaada bu du duggee ci tur tur boobu day nekk lanam turu kaada waaye xabar bi war a ñëw bi war a topp ci ñoom moom day nekk fi'lu lu mu mu ne la nag kaadaa ki mbokkam ñan lañ ñan ñooy ay mbokki ndax kaada moom daa am lum daa am lum bokk lu ñu naan af'alul muqaaraba af'alul ba mooy verbe yi nga xam ne day tegtale ak jegeñ kaada xam nga bu ma nee tuuti kon mooy jege na tuuti kon ma nekk milliardaire mooy kon dama koo jege moo tax waxuñu nga am un euro naan tuuti kon ma nekk milliardaire loolu waxi fontoo nit ñi la mais koo xamante ne nii xoolal comme jeu caaxaankat yi rek ay PME loto ak hasard yooyu buñ ñëwoon kenn koo xam ne da doon euro million wala koy fële Sénégal ah fas yooyu sawaay di daw ba ñaq sawaay sonal leen te jaruñu leen tous léegi koo xam ne dafa ñëw ne moom day jouer. te tey quatre-vingts millions d'euros lañ teg wala quatre cents millions d'euros sawaay moom chiffre yépp joxe na leen ba des cinquante-quatre lañ laaj moom mu def cinquante-trois loolu rekk mu ne pop des ma nekk ma nekk milliardaire en en franc kooku xam nga loolu nag mooy af'alul muqaaraba kaada tuuti kon boobu ci la bokk mooy yi nga xam ne ay verbe yuy teg yuy tegtale ne mbir mi dafa jege woon tuuti kon af'alul muqaaraba comme kaada kaada la mu mudaari am yakaadu kaada yakaadu ak kaada rek la mooy tuuti kon awshaka ak yuusiku mooy comme la Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma waxoon ba mu waxee ci aj ga am lu mu doon wax doon ñu moom doon wax ay taabi'i gaa euh, ñoom ñu ne ko rahmatullah alayhim ne ko ah Abu Bakar Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar kat radiyallahu ta'ala anhuma gisuñ lii nga wax fekk moom ab xadiis la leen wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fekk ci ay mut'aat yooyu mut'aat fil xaj bil euh, fil xaj yooyu la doon wax mu ne ko ñu gaa yi ne ko ah mais Abu Bakar radiyallahu ta'ala ak Seydina Omar ñoom gisuñ loolu ah. mu ne yuushiku as-samaa'u tuushiku as-samaa'u an tumtira alaykum bil hijaara aqulu lakum qaala rasulullah sallallahu alayhi lii qaala Abu Bakar wa qaala Omar yéen tuuti kon asamaan si taw seen kaw ay xeer yéen maa ngi naan yonent bi nee na ngeen naan Seydina Abu Bakar nee na ak Seydina Omar la nee na radiyallahu ta'ala anhuma ah, mooy yuusiku aw shaka mudaari am yuusiku mooy tuuti kon nga gis ne loolu kon kaada ak aw shaka am na yeneen nag mais kaada ak aw shaka la joxe ñoom ci af'alul muqaaraba nga gis ne yépp ñoo niroo li ñuy tekki ka kii naan tuuti ma nekk millionnaire ak kii naan tuuti kon kii bi nu mu tuddati asamaan si taw seen kaw ay xeer xam nga lool mooy lu jege kon kaada wa axawaatuha af'aalul muqaaraba yi ñooy njëkk mooy kaada sax ci ñoom la bokk mu mudaari am kaada yakaadu ak awshaka tuuti kon tamit yuushiku comme exemple ma leen jox ci sayyiduna wa xabrul islam xabrul umma sayyiduna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahuma wa mas wa mathwaahuma am na beneen façon verbe après af'aalul muqaaraba muy af'aalu shuru'i af'aalu shuru' mooy verbe yi nga xam ne day tegtali ak tàmbali ci dara bu may tàmbali benn mbir je commence je débute je suis sur le sur le point de yu mel noonu voilà yooyu verbe yooyu moom lañ af'alu shuru' shar'a mooy tàmbali na comme euh, yooyu nag mooy badaa yii nii muy wax ni yépp nag af'alul muqaraba af'alu shuru' am shuru' shuru' ak ayn yii nii yépp ay kaada mbokki kaada lañu kaada moom wax na la ko ci af'alul muqaraba ak awshaka yii nag af'alu shuru' yi nga xam day tegtale ak tàmbali comme badaa bada a mooy tàmbali na bu ma nee bada al xulaamu yatakallamu wala bada at tiflu yatakallam xale bi de tàmbali naa wax ak axada comme lan bu ma nee axada axada comme bu ma nee axada al ustaadu yubayyinu darsa axada tàmbali na al jàngalekat bi yubayyinu du leeral ak darsa euh, dars bi muy kuur bi ak jaala jaala tamit bu ma nee jaala yabki jaala jaala uh, ar-rajulu yabki loolu doo ne def na di ki da jaala mooy tàmbali na ar-rajulu waa ji de yabki di jooy gis nga yi ma wax sànq xam nga dana la woon ismam turu af'aalu naaqisa kaada wax waat naaqisa tadxulu ala mubtadi wal xabar lahaa ismun wa xabaruhaa fi'lun mudaari xoola xoola exemple yi ma joxe bada a rajulu yabkii ana bada a wala ja'ala rajulu yabkii ja'ala min axawaati kaada ar rajulu ismu ja'ala laay wax comme ismu kaada rek comme que ja'ala fi nekk ismu kaada yab kii mooy xabar bi te fi'l mudari' la mooy liñ la wax sànq moo tax sànq yuusiku as tuusiku samaa'u an tumtira aleykum fi'l mudari' tumtira tumtira matara yu amtara yumtiru mu ngoog an tumtira mu ngi noonu mooy fi'l mudari' bi li Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu doon wax kee tamit kittu an akuna kittu an akuna ki doon wax sànq ghaniyan kittu tuuti kon rek an akuna may nekk ghaniyan kittu tu boobu mooy turu kii bi am akuna mooy mudaari' bi xabaru nga xam ne akuna boobu day nekkaat ghaniyan moom it day nekk duggaat ca kaana moom ak fañ jóge woon kon badaa gis nañ ko axada gis nañ ko jaala nga gis ne yépp après tur bi fi'l mudari' ciy tegu kon ja'ala ar-rajulu yabki ak qaama bu ma nee qaamal mu qaamal mudiiru yatakallam mooy kii bi de directeur bi de jóg tàmbali na jóg na bu ñu nee qaama bii tekkiwul rek jóg noonu mais jóg pour tàmbali benn mbir a tax ñuy wax yatakallam commencé wax ak anshaa anshaa mooy loo xam ne dañ koo dafa comme nashaa loo xam ne dafa mel ni dafa jóge ci suuf di di di di di yéeg par ndànk di di di di comme ndànk ñu naan nashaa fii bii atin ak yooyu comme ni ngay ni xale di màgge ndànk-ndànk anshaa mooy tàmbali na moom tamit bekk ba ci yooyu ak tafiqa tamit ñoom ñëpp ñoo bokk yi ñuy tekki ñoo jege li ñuy tekki moo tax moo tax ñu boole leneen af'alu shuru'i verbe yi nga xam ne day tekki ak tàmbali léegi nag kaada bële mu ne la kaay ma jox la ci exemple exemple alquran ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim fa dabahuha wa ma kaadu yaf'aluun sa suuratul baqara mbokki waa banu Israël ña ngi doon wax yonent Yàlla Muusa utal ñu suñu kii di waa ji ñu reyoon ñu bëgg a xam kan moo ko rey bañ mujjee laaj yu bari ya fa dabaxuha mujj ñu ut nag wa fa dabaxuha ñu rendi ko wamaa kaaduuta sax tuuti kon rek ñu bañ sax yafalu na di def loolee ndax sonal gi ñu sonal seenub yonent bi suñu yonent ñun tamit Muusa ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne la gis wa kaadu ana tur bi tur bi mooy waaw bii xëcc daal bi ismu loolu mooy ismu kaada damirun mabniyun yaf'aluna nga gis xabar bi fi'lu mudari' la léegi tafiqa biñ mu gis ci af'alu shuru' yi nga xam ne verbe yi tekki ak tàmbali mu ne ci alxuraan ba léegi bismillah ba'da'u billahi minash shaytanir rajim wa tafiqa yaxsifaani alayhima min wara yastaqil janna wa tafiqaa yaxsifaani alayhimaa min waraqil janna mu ne ñoom ñaar ñu commencé yaxsifaani alayhimaa min waraqil janna mooy suñu maam suñu ñaari maam yooyu alayhim assalaatu wassalaam sayyiduna aadama wa sayyidatuna xawwa Euh, alayhim asalaatu wasalaam ba ñu lekkee ca garab ga nga xamante ni mujj seen awra yi di feeñ ñuy jël ci xobu garabu kii àjjana yi di nëbbu seen awra wa ñu tàmbali nga gis nga tàmbali di nëbb loolee mu ne di ci dagg di nëbbu ci garabu àjjana yi ngir sutur lawu léegi nag mu ne du afaalul muqaaraba rek yi nga xam ne day wone ak jegeñ ak af'alu shuru' ak yi nga xamante ne nii ay verbe la yoo xam ne day wone ak tàmbali ci mbir dugg ci benn mbir ñoom rek ñoom ñooy mbokki kaada mu ne am na ne ko ah yeneen mooy ñam moom mu ne af'alu rajaa yi mooy verbe yi nga xamante ne nii yaakaar da cee nekk ak yaakaar yaakaar ci benn comme asa mu ne am na yeneen nag mais comme que début bi la moo tax nii tamit lay def asa asa mooy xëy na xam nga buñ la ne bu ma nee sawaay man daal problème instant bii daal dëgg dëgg dix mille euros mooy sans problème fekk waa moom di millionnaire en euros di sa waay nga wax ko ko mu ne la ah loolu mooy sa problème mu ne waaw nga ne ko mais est-ce que bu ma ñëwee woo ko téléphone bu ma ñëwee nii di ma ko mën a lijjanti ma ne la ah waa ñëwal xëy na ah. mooy ne mu ngi lay yaakaar loo xam nga bu ne noonu non non loolu man da nekk mooy yaakaar jeex na mais xëy na da ngay am espoir ne xëy ah comme que nee na ma xëy na ñëwal loolu moom mooy yaakaar bu fort laa am ne mbir mi dina sotti comme asa mais nag asa yu yàlla subhaanahu wa Seydina Abdullah ibn Abbas moom. comme niñ ko toxalee ci moom nee na asaay yàlla moom rabbi ki subhaanahu wa moom luy nekk la mooy duñ ne mooy comme ni naan asa comme ci alxuraan asa yooyu muy wax bu ngeen defee lii de xëy na yàlla kii leen xëy na yooyu mooy day nekk voilà ndax alkarimu moom bu nee xëy na mooy da koy def rek te yàlla mooy alkarim mu ne exemple wu asa ci alxuraan ba léegi ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim fa asa allah fa asa allahu an ya'tiya bil fath fa asa allahu an ya'tiya bil fath mu ne fa asa xëy na allahu bor yàlla subhaanahu wa taala an ya'tiya mu indi mu dikkee indi bil fath ci ubbi comme daataa tëllax am ubbi baa ñuy daataa tëllax waxuñu mooy lislaam am fu mu noyyee nit ñi ndax l'islam boo ko bàyyee noonu rek ak nit ñi nit ñi lañ ciy dugg mais nag gars yi dañuy sànni booy politique de euh, peau de banane yooyu ñuy jeter ngir waa ji bañ a avancer noonu la ñuy def l'islam mais mu ne woon jullit ñi fansallah an yaatiya bil fath mooy bañ kiiwee fathu Makka avant loolu bañ demee Hudaybiya ak yooyu ba Seydina Omar radiyallahu ta'ala jàppoon ne mbir mi moom jullit ñu bari sax que ne yonent bi sallallahu alayhi xaw ma lu tax mu nangu lii mais waa Makka dañoo jaar suñu kaw. yàlla nag defal leen ak ba mu ko tuddee Fath suuratul Fath ba mu wàccee foofu après ci foofu ci yoon bi mu mu ne mu woo Seydina Omar jàngal ko ko mu ne ko ndax lii Fath la mu ne ko waaw te li mu wax noonu as-Sadiqul Masduq salawaatullahi wasalaamu alayhi noonu la demee après fa la lépp déclenché woo nit ñi di ñëw wufuut yi di jóge fu nekk di ñëw mu ubbi Màkka ca année ba ca tegu lislaam bi ñëw ba ñu mën a toog fii ci faransa di fi wax loo xamante ne nii xam suñ diinee tax ñu koy jàng yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal te may ñu nag ñu bokk ci ñi nga xam ne moom ci boppam dalee na sopp sopp gu jéggi dayo spécial waaw am ngërëmul yàlla rida ridallah al al akbar loolu moom mooy ñaan bi nga xam ne moom ku la ko yàlla loolu moom bu la ko yàlla mayee moom kenn àttanatul texe nga texe nga ba faw texe nga c'est fini ridal ridallah akbar texe nga yàlla nañu ko yàlla may euh, kon mu ne loolu fa asallahu nga gis nga asa allahu allahu kon day nekk lan ismu asa mooy turu xëy na buur yàlla an yaati mu dikke bil fati ci ubbi ubbi seeni mbir fatu màkkaak ubbi yooyu yépp mu ne faasa kon xëy na allahu buur yàlla an yatiya ngi gis an yatiya fi'lu mudari' bil fathi léegi nag mu ne i'rab day analyser mu ne li muy analyser kaadal waladu yasqutu kaada tuuti kon al waladu xale bi yasqutu mu nërmeelu wadd mu daanu tuutee des rek xale bi daanu léegi tuutee des xale bi daanu loolu lay analyser mu ne kaada fi'lun naaqisun dang naan fi'lu maadin naaqis wala moom ni nga limu wax nii rek fi'lun mu ne verbe naaqisun boo xam ne dafa wàññeeku maadin bu weesu la fi'lu maadin naaqis nag yaakaar naa ne ba boobu it baax na fi'lu maadin naaqis wala fi'lu naaqisun maadin bu weesu mabniyun dafa ni ndax fi'lu maadi moom day nekk lu ñu mab mabni lay nekk du changer ay kaadu ki kaadim ak kaadun moom loolu mën da nekk mu ne après bu la neexee nga ne kaada fi'lu maadi naaqis mi entre parenthèse min af'alil muqaarabati mu def entre parenthèse dafa bokk ci mais tamit boo ko préciser wul grawul de min af'alul muqaaraba yi boo ko waxul amul benn solo grawul ci af'alul muqaaraba ba nga nee kaada fi'lu maadi naaqis mabni rek yow li nga wax leer na mais pour gën a leeral mu ne min af'alil muqaaraba te dafa bokk ci af'alul muqaaraba yi nga xam ne fi'l yi nga xam ne verbe yi nga xam ne day tegtale ak jegeñ mu ne alwaladu ismu kaada mooy turu kaada waxoon nañ la kaadaaki ki mbokkam dañuy dugg ci mubtada xabar buñ duggee day day am tur mooy le nom de kaada turu kaada nga xam ne mooy ismu bi mooy tur bu njëkk bi bi ci tegu te muy nekk fi'lu mudaari mooy xabar bi kon alwaladu ismu kaada marfu'un bi ci dañ ko rafaa ci damma yasqutu yasqutu moom lan la nga ne fi'lun mudaari'un fi'lu mudaari' la marfu'un boo xam ne dañ koo rafaa bi dammati ci damma léegi nag nga jëli huwa bul fàtte yooyu huwa bi mooy fi'lu mudaari' il faut mu am lan sujet te sujet bi waxoon naa la du ki nekk ci kanam tur moom bu ko jiitoo rek tur boobu boo dindi woon kaada al waladu yasqutu al waladu mubtada lay doon kon nga ne yasqutu fi'lu mudari'un marfu'un bi dammati huwa yaa jël huwa wala nga ne wa fa'iluhu fa'ilu dam mubtada boobu kii uh, fi'lu mudari' bi wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa loolu man nga koo wax mais boobu daa mel ni moo gën a man boobu nag laa gën a miin mais ndaw si moom huwa la def huwa daa jël rek huwa jëli ko bu doon jigéen la al bintu kaadatil bintu boobaa tasqutu day def hiya mu def deux points damirun mustatir damir la pronom personnel mustatir bu nëbbatu fa'ilun tamam mooy sujet bi après nag mu ne yasqutu mu def ne yasqutu moom xabaru kaada moom verbe woowu ginnaaw bi ko analyser moom mooy xabaru kaada jumlatun fi'liya jumla fi'liya ndax yasqutu fi arab waxoon naa la ne verbe noonu rek day am sens mooy huwa yasqutu xabaru kaada mooy mudaarin bi comme niñ waxoon ne bu duggee ci mubtada xabar tur bi day nekk turu kaada wala turu mbokkam bi xabar bi day nekk fi'lu mudaarin léegi nag tamrin mu joxe tamrin mu ne enrib inrabal ma lawnu ahmar yi nekk en rouge aay alxuraan la ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim qaalu al'aana ji'ta bilhaqqi fadabahuuhaa wa maa kaaduu yaf'aluun qaalu al'aana ji'ta bilhaqqi fadabahuuhaa wa maa kaaduu yaf'aluun mooy comme exemple bi mu joxe woon sànq waxoon naa suuratu baqara ca mbokk yonent yàlla Muusa ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam bañ koy reyloo bañ ko naan diw mii dafa dee ci suñu mbokk yi te xamuñ ko ko rey mu naan leen rey leen nag ñu topp di ko enquête lu lekk ñu laaj ko ko naan ko ñoo jàpte ñu doyat yi ñu aw nag rek mu ne xaalu al aana léegi bañ mujjee nag ba kii sonal ko ba mujj jox leen yenn description yu leer ñu ne xaalu al aana léegi nag ji te yaa ngi dóor a dikk bil xaq ci dëgg yow Muusa xoolal rek subhaanallah man yahud jaaxal nañ ma yow ab li mu wax lépp ñu bàyyi ba mu agsi fii ñu ne ko yaa ngi door a wax dëgg mais waroon na leen a wan yim doon wax kon dëgg la woon ñoo compliquer seeni affaire aloo ñu ne aana léegi jiite yaa ngi door a dikk nag dikk nga nag bil xaq nag ci dëgg nag indi nga dëgg gi de yaa ngi door a wax yaa laa laa ngi door a laa laalaake bi fa dabaxuha ñu daal di koy rendi moom nag woowee wamaa kaadu te tuuti kon malgré lii yépp sax wamaa kaadu tuuti kon rek wamaa kaadu tuuti kon kon ñu bañoona yafaluuna di ko rendi moom di def loolee lan moo ci nekk en rouge maa kaadu yafaluuna moom ngay analyser insha allah pour bii di ñëw cours bi ci tegu inna wa axawaatu xaala mooy cours 15 ni mu toftalee téere bi euh, inna wa axawaatuha la muy inna xam naa dañ ciy wax tuuti ndax gis naa ni day gudd euh, du fi xaj ndax war na mën a jël minimum ay trente minutes wala lu ko ëpp te instant bi ñu ngi ci quarantième presque quarantième minutes ñu ko naree kii mbir mi day gudd xam naa ni ñuy def dañ ciy dugg tuuti rek inna wa axawaatuha moom jàngoon nañ ko cotom bu njëkk ba bokkul ak kaada biñ gis léegi kon inna waa xawaatuha mooy inna pour cent ñu ñu ñu laytaayal ko pour jataay bii di ñëw insha allah ba bu ko defee bii di ñëw duñu fi nekk nag di dugg ci yu bari yi nga xam ne de toute façon sax gisoon nañ ko fële mu ne inna wa axawaatuha innaa ki mbokkam innaa ki mbokkam comme kaana wa axawaatuha kaana wa axawaatuha la mooy dañuy dugg ci lan mubtada ak xabar mubtada ak xabar mooy comme bu ma nee ar rajulu jamilun ar waa ji de jamilun dafa taaru al waladu gone gi dafa tuuti hein ainsi de suite al baytu waasi'un way kër gee kër gi waaye dafa yaatu bu ka bu inna duggee nag ci loolu lay dugg lool lañ naan tur bu njëkk bi al baytu mubtada waasi'un xabarun léegi nag inna nag ci yooyu lay dugg mu ne ñoom ci lool la inna ak i mbokkam ay mbokkam comme inna anna anna laakinna kaana ak layta ak la àll yooyu ñooy mbokki lan mbokki inna inna nga xam ne day xaw a nekk tamit loo xam ne comme day insister ak anna ak ka anna ak laakinna waaye ak layta layta shi'r yi ak la àll yii yëpp dinañ ko gis insha allah ak a neexoon yaa waylataa layta nii lam attaxid fulaanan xalila laqad adallani an dhikri ba'da iz ja'ani mooy la shaytaane la waaja doon wax naan hooy wooy ak a neexoon yawmal xiyaam yawma yawma yaghuddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya waylata laytani lam attakhidh fulanan fulanan xalila yaa waylataa laytanii lam attaxid fulaanan xaliilaa ak a neexoon ay woy jile way yow ma bés mi nga xam ne yaxuddu lay màtta zaalimu yéeféer bi alaa yaday xam nga alxu fii yow ma fii àddina ku kuy rëccu looy màtt sa baaraam index lañ koy wax en moom ngay jël di ko màtt oh màtt sànni ko yëngal mais yawmal qiyaam sa loxo sa loxo ngay ngay ngay gis nit mu xàmp loxo bi yawma ya'uddu zaalimu ala yadayhi ñaar benn du benn bi de ñaar yi lay lay mel ni ku leen kurpeñ màtt leen wala ku leen tàllal mel ni kuy ñaan dugal ci gémmiñ gi màtt loxo yi ndax ndax lii moom mooy c'est fini yawmal qiyaam moom mooy foo xam ne boo fa réwi bu ne ci kaw suuf man nga ko faussé ëllëg nga defaat ko am walla sax nga bañ a koo defaat du la wàññi dara mais à examen yawmal qiyaam moom bu la si fii fini moo tax day matt loxo yi lay sex di matt naan yaa waylata way way laytani waaye ak neexoon lam attaxis ma bañoon a fulaana niw xalilan ab xarit fu ma dugg moom sut laqad adallani ani dikri moo mat moo mat sànk waay ci lii kii moo tax ba alxuraan doon mu ñoon déglu dara dara doonu ko ñoon jëf fu ma masa def dara rek modd bu génn ci lu bon moo ma koy wan sama Facebook bi moo ma ko doon remplir ak ay image yu bon lu xew moom la woon bu ma naroon sax def lu baax sax moom mooy tax mais c'est trop tard yu bon yi y a concert aujourd'hui wuu cette nuit sera tey mu tàng yépp moo ma ko doon wax ma ah ma meloon ni dof rek ni nag wu kii rek topp ci ah waay waay aka neexoon xam nga ne bo loolu nag comme yaa mooy boobu noonu layta moom ci la kon illaa ki mbokkam dañuy dugg ci mubtada xabar bu ñu duggee nag dañuy change mubtada bi dañu koy nasab moom moo tax moom tansibul mubtada wa yusamma isma après dañ koy woowee turam turu inna wa tarfa'ul xabar xabar nag da koy def da koy def rafaa moo xam damma wala subutun xadfu nuuni bu dee eh, jamo muzakkar saalim d'après nag ñu tudde ko xabaru inna wala xabaru kenn ci mbokkam yi loolu daal ci gàttal moom lañu war a gis bii ñëw après mu def i'rab